afdalu salaati wa salaam fil baabi saalisi wa salaasiin wa an Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallaahu anhu annahu qaala kunnaa ma'a an-nabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam sittata nafar فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما fa waqaa fi nafsi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma shaa allahu an yaqa fa haddasa nafsahu fa anzala allahu ta'aala wala tatrudi alladhiina yad'uuna rabbahum bilghadaati wal 'ashiyyi yuriiduuna wajhahu rawaahu muslimun rahimahu allahu taala kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahu allahu taala eh, ginnaaw bi nga xam ne ci jotaay bii ñu génn lañu ubbi woon buntu bu bees bi di buntu numéro trente-trois wala garab ci tool bi eh, numéro trente-trois fanweer ak ñett muy xadiisu bi lay ginnaaw bi euh, fi jaarale li nga xam ne mooy bi njëkk ci bunt bi mooy lim doon ubbee garab gi wala bunt bi mooy njëkk alquran na ci alquran daal di dugg ci xadiis yi nga xam ne loolu ñooy li làmboo euh, euh, bunt bi téere bi mooy li làmboo toolu nit ñu sell ñi nga xam ne seen lépp euh, mustamila dafa làmboo ci alquran ak sunna léegi nag tey insha allahu taala ah ñu war a nag dugg ci li nga xam ne mooy xadiis cent soixante moom la njëkkee moom la ubbee bunt bi waxoon nañ la ñaata xadiis la fi indi loolu wax nañ la ko ci jotaay bii ñu weesu walillahil hamdu wal minna kon nag xadiis mu njëkk bi al imaamu rahimahullahu taala mu ne war a an ibn Abi Waqqaas nañ ko sànq mu ne kon mu ngi jële ci Seydina ibn Abi Waqqaas ah, radiyallahu taala anhu annahu qaala mu ne nee na kunna ñun de dañoo nekkoon ma annabii ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama sittata nafar juróom benn mbooloo lañu woon juróom benn nit lañu woon fa qaala al mushrikuuna fekk Makka la woon fa qaala moo al mushrikuuna yéefaru Quraysh yi bokkaalekatu yàlla yi linnabi yi ñu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ñu ne ko utrud haula ñu ne ko daqal ñii gaayee daqaleen laa yajtari'una alaynaa duñu duñu ñeme suñu suñu kawa ah. ah. parce que euh, ñii nii bon seen bu buy woyof yi di di di di di di nekk ak ñun loolu da di may fit quoi ñu ñuy ñeme te xam te nag ñun ak ñoom bokkuñu quoi ah yeneen ci ma lay saa saa defal ñu loolu ñun tamit ñun kilifa Quraysh yi ah. mu ne wa kuntu ana ta man Sa'd ibn Abi Waqqas nekkoon naa man wa ibn Mas'ud ak Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa rajulun min Hudayl ak góor goo xam ne ci waa Hudayl la bokk waaw benn waaso la bu mag ci arab yi wa Bilal ak Seyna Bilal ibn Rabah wa rajulaani ak yeneen ñaari góor yoo xam ne lastu usammihuma nekk ma di leen tudd nii fa waqa léegi nag biñ waxee proposé lool yonent bi alayhi salaatu wassalaam eh, mu ne fa waqaa mu rot fii nafsi rasulillah ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci wopp yonent bi alayhi salaatu wassalaam ma sha allah li nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala daal di sopp bëgg an yaqaa daal di rot ci moom fa haddasa fa haddasa nafsa mu daldi di waxtaan boppam fa anzala allahu mooy di xalaat ci mbir moom fa anzala allahu taala borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul daal di wàcce aaya wala tatrudi alladina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajha ne ko wala tatrud bul dàq mukk yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci say daje yeeg yooyu lii la waa kuffaaru Quraysh yi di wax bu ko def bul dàq ñi nga xam ne yad'una ñoom dañuy jaamu di woo dong rabbahum seen borom bil ghadati ci li nga xamante ne nii mooy bëccë suba yi wal ashi ak ngoon yi yuriduna wajha te ñoom nammuñu lu dul eh, nekk nekk borom bi ngërëmu yàlla kese la mu ne xadiis boobu kii laay boobu suuratul an'am la ne muy cinquante-deux al imaam ne rawaahu hadis bii de solo na ko muslimun al imaamu muslim rahimahullahu taala léegi laaj bi mooy est ce moom dong moo ko solo ñu la déedéet al imaam Ibn Maaja eh, daal dina koy solo moom tamit ñoom ñaar kese ñoo ko solo ci waa ashaabul kutubu sitta al imaamu muslim ibn al hajjaaj abul husayn rahimahullahu taala eh, mu daal di indi. xadiis bi ci kitaabu fadaa'il saxaaba foofu la ko indi kitaabu téere fadaa'il saxaabati ngëneelu saxaaba yi radiyallahu anhum baabun bunt fi fadli Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu bunt boo xam ne day wax ci ngëneelu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas muy Sa'd ibn Abi Waqqaas muy Maalik ibn Uhayb Abi Waqqaas moo doon Maalik ibn Uhayb am ñu ne Wuhayb ibn Abdi Manaaf ak yooyu ibn Zuhrata ibn Kilab ibn Murra kii la woon nijaay la woon ci yonent bi alayhi salaatu yaayam la bokk ak moom Abu Ishaq moo doon dàkkantalam rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu bokk min al-asharati al-mubashirin bokk ci dëkk dugg ci l'islam bokk ci fukk saxaaba yu mag yi nga xam ne ñooñu gën a mag ci sahaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam te moom mii ci ñooñu fukk ñooñu moom mooy ki ci mujjee génn euh, génn àddina waaw moom mooy ki ci mujjee génn àddina ci fukki ñooñu nga xamante ne nii ñoom ñoo fekke woon euh, euh, ñoo njëkk dugg ci lislaam ñooy gin ñu gën a màgg ci sahaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam te fekke na xew-xew yonent bi alayhi salaatu wassalaam shahida badran fekk na Badr ak yi nga xam ne ñoo ñëw ci gannaaw moom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah kon nag mu ngi noonu te bokk na ñi nga xam ne keroog bi Seydina Omar di génn àddina eh, juróom benn yi nga xam ne ñoom la waxoon ñooy eh, xool seen biir kan la ñuy fal moom mii tuddoon nañu fi ay mbiram Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas eh, radiyallahu ta'ala anhu keroog Uhud Euh, def na fa ak njàmbaarte gu rëy rëy moom nii mooy ki nga xam ne <clears throat> moom la yonent bi alayhi salaatu salaam keroog Uhud doon dindi feeji wala yi ñuy eh, fette naan ko irmi yaa Saad fidaaka abi wa ummi naan ko sànnil yow Saad voilà jënd la eh, sama baay ak sama ndey comme ni Seydina Ali ibn Abi wax ni dégguma yonent bi alayhi salaatu wassalaam di jënde pour kenn nday ñaari baayam bi mooy ndayam ak baayam ku dul Sa'd ibn Abi Waqqas naa ko keroog yow ma Uhud mu naan ko irmi Sa'd fidaaka abi wa ummi wa kaana dhalika manqaba min manaqibihi radiyallahu anhu mu nekk jaloore gu xam ne moom Seydina Sa'd mi moom la kon mu Euh, léegi ci ngëneelam foofu noonu fa la ko euh, téere boobu la ko imaam Muslim indi baabu yi shurah yi def fi fadli Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ñoom ñoo def bunt bi waaw baabu fadli mais imaam Muslim kitaabu fadaa'il saxaaba radiyallahu ta'ala anhum la def indi ay xadiis yoo xam da ngay gis ne saxaaba bii la ci jublu après ñi ñëw seen ginnaawam def buntu ne lii defal ko baab ay tudde ko lii kon mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba way Abu Bakr ibn Abi Shayba moom niñ ko gis daa bari ah mooy turam moon na waxoon nañ da ngay dëppalan yeneen tibale saa sa ak waajuram Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba ah, Ibrahim ibn Uthman al-Kufi al-Wasiti al-asl Abu Bakr radiyallahu rahimahullahu ta'ala qaala haddathana imaam Muslim moo ëpp lim solo ci moom ko imaamul Bukhari imaam Muslim moom dafa bari lum solo ci Sayyidina Abu Bakr ibn Abi Shayba mi waaw ak frère am bi Uthman euh, ibn Abi Shayba euh, sëriñu ash-shaykhaani lañ waaye imaam Muslim moo ëpp lu mu solo ci moom ni qaala mu ne haddathana Muhammad ibn Abdil Asad Abdullah al-Asadi mu nekk ñu nettali Muhammad ibn Abdillah moo ibnu Zubayr ibnu Umar ibnu Dirham al-Aslamiyu Abu Ahmad az-Zubayri al-Asadiyu al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Israa'il moo ko jëlee ci Israa'il fi ma Israa'il ibnu Yunus ibnu Abi Ishaq Amr ibnu Abdillah as-Sabi'i Israa'il moo doon Abu Yusuf al-Kufi rahimahullah ay jant njolloor lañu walla Israa'il ibnu Yunus ibnu Abi Ishaq rahmatullah alayhi an al-Miqdaam ibn Shurayh Israa'il rahimahullah moo ko jëlee ci al-Miqdaam moom ñoom xaritu ñoom kii la woon ñoom Sufyaan yeeg euh, euh, as-Sawri ak ñooñu rahmatullah alayhi an al-Miqdaam ibn Shurayh mu jëlee ko ci al-Miqdaam ibn Shurayh ibn Haani ibn Yaziid al-Haarisi moom it al-Kuufi woo gis ne kon waa Kuufa ngoog mooy xadis bi xadisu waa Kuufa an abiihi Shurayh ibn euh, al-Miqdaam ibn Shurayh moo ko jëlee ci baayam di Shurayh euh, ibn Haani ibn Yaziid euh, Abul Miqdaami moom it al-Kuufi al-Yamani al-asl rahimahullahu ta'aala an Sa'd moo ko jëlee ci Sa'd ibn Abi Waqqaas bul fàtte na Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu moom ci boppam ñoo ubbi Irak waaw moom ci loxoom la l'islam dugg Irak moom la fa Seydina Omar daal di woon teg mu nekk gouverneur. bala nga xam ne dinañ ñëw ci xadiis yooyu mu ngi ci euh, Riyaad bi indi na ko euh, ka nga xam ne da doon da ko tuumaaloon gaa di ko tuumaal ba Seydina Omar woolu woon ko après yónni son administrateur en chef bi nga xam ne moo doon régler bu ay ñamu jiital ci ab gox ab dëkk ab ab gox bu amee ay wuteeg ñañ ko ñam ñamu def ñu jiite leen Seydina Omar ibn al doon loon toog rek naan ñoo xamaa voilà répression génne police yeeg gendarme yi ñuy duma nit ñi déedéet waaw buñ ne gouverneur bi ànd noog ci moom voilà di clamer di kaas waaw di kaas nga gis gars def ay mouvement di kaas naan ànduñu politique bi mu fi mëne wala voilà il gère kii li mu yoree suñu réew mi wala suñu gox bi wala suñu région bi baaxul ñëw wax ko fañ ko wax a àgge ñoom itam dañ ko doon def waaw dañuy dem fañ kañ ko war a wax ñu wax ko mooy ki nga xam ne moo ko fi tey yow mi yow mi ko fi tegit bu nit ñu ñëwee di plaindre ci ki nga xam ne yaa ko fi teg waroo ñëw naan leen eh, waaye yow ma ne bu leen ma fontoo yi nga xam ne c'est un homme de confiance c'est un travailleur aguerri voilà euh, de toute façon moo fay nekk yéen waaye ba pare naan ku fi yëngu rek ma duma déedéet du loolu mooy yow ka nga fa teg mooy defal enquête Seydina naa ibn al-Khattab radiyallahu anhu mooy jàngal administration l'administration jàngawuñ la jàngawuñ ko sur le banc de science po wam yooyu déedéet ñun bañ xamee administration yàgg na waaw ku ñu xeet nag jàpp ne ah gars yi diine la ñuy wax xamuñu dara ci loolu waaw léegi dama leen di laaj ah ba ñu fi tegee ñi ñu fi teg ba léegi laa wax <laughs> waaw ñi nga xamante ne nii daanaka ñoom ñépp seen formation en France sax lañ ko defee waaw ñu nekk suñuy président depuis mille neuf cent soixante ana lan moo jakk réew ma wal iyaadu billaah du dara dara waaw bu dee ñoom ñoo xam waaw parce que loolu lépp ay ay ay ay ay ay kii la ay ay ay ay ay ay ay ay la waaw complexe ay nit ñu complexe waaw ñoo xamante ni nii daanaka li ñuy jàng yow li ñu lay jàngal bu dee ne heure bu la neex nga man cee détaché wu te dara du la fekk waaw amul yàlla goo gëm amul dara doo seet yàlla ci dara ñu naan la vie privée vie publique defal lu la neex voilà moo tax dinañ jàng ay mbir yu am solo waaye du ko appliquer waaw buñ ñëwee naan bon c'est affaire bi la nga jàng boo ñëwee ci réalité bi voilà ci terrain bi waaw yooyu yëpp ñàkk gëm yàlla la ak ragal yàlla ak am audace ak fit waaw ak loolu ak tamit nit ñee ma jàppale non bu ma leen falul dina ñàng bu ma leen utalu li poste nangam ak nangam yooyu yëpp du delluwaat ci li wax ñàkk ragal yàlla ñàkk gëm yàlla ñàkk am audace ñàkk am fit voilà loolu la léegi nag si yow vous voulez continuer continuer voilà aywa continuer di jox suñu réew mi ñoo xamante ne nii ay nit ñu mel noonu lañ ngeen seet ba fan la ñuy jëme wallahi duñu gis développement waxatuma laa sax la ko gën a jege voilà kon nag mu ngi noonu Seydina Sa'd ibn Seydina Umar radiyallahu anhu mu woolu ko Medina mu ñëw ne ko ah waa Kufa de lii lañu wax waaw ñoom ñoo xam ne yaa leen jiite de lii la wax seen asaan du waat euh, weddi affaire bi ah moom it yemul ci wax na te dëggal na ko xam na ne lu mu wax dëgg la waaye boo nekkee juge wala njiit nit loo am am ci moom confiance loolu doyul non non manoo basé ci sa confiance ci loolu ay fee yuñ koy reproché nga ne amul tey amoo ci benn preuve lu dul rek da nga koo gëm te xam nga ne nitu dëgg la loolu doyul fenn waaw. waaw fii mu ne loolu mooy lii Seydina Omar def radiyallahu anhu wallahi ñi ko man bariwul <laughs> waaw yow nga gis koo xam ne leer na ne kii walla yu bi yàlla la <laughs> gaa yi tuumaal koy mbir yoo xam ne yow moom woowu ko laaj ko mu ne li ñuy wax amul waaw da gëm li mu wax mais comme que ay fee lañ ko wax loolu yow gëmal li nga gëm mais loolu manoo see basé waaw di tëral justice déedéet parce que loolu yow sa gëm-gëm la ak confiance mi nga am ci moom loolu nag sa digganteeg moom la ak sa digganteeg sa borom waaye ngir li nga xam ne acte de justice la loolu manu la tegu ci loolu déedéet waaw ci ay xeeray tege bu ab bayina yi taxawee bayina kiy leer waaw kay gat kii boo amul nag ak baraatul asliya dóori ñëw moo tax Sayyidna Umar radiyallahu anhu ah mu a ko foofu yónni son administrateur Muhammad ibn Maslama radiyallahu taala anhu ngir mu dal di dem defi li nga xam ne mooy enquête bi foofu la ca Kuufa est li ñuy tuumaal le gouverneur Sa'd ibn Abi am na wala déet waaw non kon loolu la <laughs> loolu kon Seydina kii riwaaye waa Kuufa la du ñàkk nag ne ba mu fa nee noonu eh, fa la jàngale lii moo tax gis nga. waa kuufa ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ko solo càllale waa kuufa kon nag Seydina Sa'd an abihi kon al-Miqdaam ibn Shurayh an abihi mu jële ci baayam mu ne an Sa'd ibn Abi man Sa'din kese la wax an Sa'din mooy ibn Abi Waqqaas radiyallahu ta'ala anhu Abu Ishaaq annahu qaala mu ne kunna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sittata nafar fa qaala al-mushrikuuna lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam utrud haula la yajtari'una alayna qala wa kuntu ana wa ibnu mas'ud wa rajulun min hudayl hmm? wa bilalun wa rajulani lastu usammihima fa waqa'a fi nafsi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma sha'a allahu an yaqa'a fa haddatha nafsahu fa anzala allahu azza wa jalla wa la tatrudi alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhahu voilà kon hadith baa ngi nii gis nii la ko al imaamu muslim indi indi na ko juste avant lii lu gën a gàtt waaye lii mooy li nga xam ne moo ci jëm hadis bii nii eh, boo fàttale ko yaa vay eh, bu dee ne yaa vay yaa ngi fàttale ko gis nga bi ñu bi ñuy tàmbalee buntu pa buntu bi ñu génnoon ma man raw rafraîchir ma ne kay xaju fi <laughs> waaw trente-deux waaw baabu fadli da'afatil muslimiin wal fuqaraa wal xaamiliin foofu buntu boobu ngëneelu way ñàkk ñi ci way jullit ñeeg ñay eh, néew ju doole ñeeg ñi ñu suul faalawuñ leen ci dara imaamu al imaamu eh, Nawawi rahimahullah benn aaya rek la fa indi woon dane woon bi mu koy tàmbale wàllu woowu ci alquran ci ci bunt boobu wala ci garab googu danoon qaala allahu taala wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum nekk ci suuratul kahf foofu waxoon nañ fa ay hadis euh, bi tuddoon nañ fa hadis bi bi ñuy lijjanti hadis boobu mais nan la fa demee lii nga xam ne moom la mufassiruna di wax ak nettali bi nga xam ne moom lañ jëlee ci ko mel ne Seydina Salman ak Seydina surtout Seydina Xabbaab ibn al-Arati moom itam foofale la ne woon Kuufa fa la génne àddina euh, Seydina Ali ibn Abi Talib keroog mu génnee ñëw ñu ne ko ah sa mi de mu gis xabru bu bees ñu ne ko sa mbokk mi de Xabbaab ibn al-Arat moo génn àddina moom lañ denc foofu kon radiyallahu anhuma hadith Seydina Xabbaab ibn arati doon wax ne loolu euh, ñoom Uyayna la woon ñoom al-Aqra ñoo ñëwoon na yonent bi alayhi salaatu salaam dàqal ñii voilà ah dàqal way ñàkk ñii comme ça ñu am di ñeme quoi di toog ak ñun ba pare euh, dañoo war a xam ne ñun ay kilifa lañ waaw ñun ay on est des kilifa voilà léegi nag bi nekk ak way ñàkk ñii ñuy bokk ak ñoom jataay yi loolu c'est pas jaadu quoi te tamit day tax ñoom ñu ñeme ñu te ñun bokkuñu classe. waaw waxoon nañ la loolu noonu dëgërul waaw même bu dee càllale bi ci biti ni loolu dugal loolu dëgërul te waxoon nañ la tamit la ca nekkoon ak yooyu lenn ca maqbul ba ci mel noonu ak yooyu loolu moom euh, biñ koy wax nag lañ leen a gis nga aaya boobu nekk suuratul kahfi te suuratul kahfi makkiya la voilà mooy makka la wàcc léegi euh, waxoon nañ la foofu ne la loolu li gën a dëgër ci wax ji mooy ne loolu hadith Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas moo gënoon dëgër mooy bii même mu dee ne dul dëgg dëgg laayab Kahf bi lay wax mais laaya bii muy wax ci suuratul An'am te suuratul An'am tamit madaniya la ëggiw do kii la makkiya la c'est pareil benn la mooy la wala tatrudil ladina yad'una rabbahum mooy la même chose xam nga laayab Kahf bi hein suñu borom dane yonent bi alayhi salaam wasbir nafsaka muñal sa bopp tëjal sa bopp di ànd ak ñi nga xam ne na dañuy woo ay dagaan di jaamu di sikkar rabbahum seen borom dong bil ghadati ci suba yi wal ashi ak ngoon yuriduna ñu lu dul wajhahu nekk nekku seen borom am ngërëmam wala ta'du aynaka anhum bul jël sa gët say bët di ko leen ko jéggi di xool keneen Ah, laaya bii nag Seydina Saad mu ne wala tatrudi suñu borom tabaaraka wa taala ci suuratul an'am mu ne yonent bi alayhi salaatu wala tatrudi alladhiina yad'uuna rabbahum bul dàq ñi nga xamante ni nii de ñoom ñooy woo di dagaan di sikkar seen deng seen boroom bil ghadaati ci li nga xam ne mooy suba yi wal ashi yi ak ngoon yuriduuna wajha te nammuñu ludul ludul ah nekk nekku seen boroom am ngërëmu seen boroom aaya ba nag. tegoon na ci ndax euh, euh, imaam imaam rahimahullah comme niñ ko xame mooy aaya bi indiwul lépp maa alayka min xisaabihim min shay yonent bi alayhi salaatu salaam suñu boroom ne ko seenuk isaab leen seenuk saytu leen ëllëg ak seenuk rendre compte loolu gàllu ma ko ci yow dara dara dara du yow yaay res loolu lool man la jaam du mooy isaab jaamu boppam jaam ni moom déedéet wama min xisaabika te tamit déet yow sa sa caytu la sa xisaab la alayhim gàlluma ko ci ñoom ñooñee min shay'in ci dara waaw fa tatrudahum boo leen dàqee nag fa takuna bu boobaa de di nga bokk min az-zaalimiina ci ñi nga xam ne ñooy tooñkat yi wal iyaadu billah kon nag loolee eh, waxoon nañ la lii nii mook eh, la in ashrakta ñoo yem loolu du dëgg-dëgg yonent bi saa saam lay wax waaye lool suñu boroom ñoŋal na ko ci loolu muy bokkut min az-zaalimiina ak yooyu wal iyaadu billah moo tax ñu ne la woon nag laaya boobu bii benn lañu ñoo bokk lu ñuy wax te ñoo bokk fee yoo xam ne moom la doon wax mooy la mushrikuuna Quraysh yi la ci boppam ñoo ñëw ne yeneen ci alayhi salaatu salaam dàqal ñii comme nii ko Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas leerale waaw ne damaa nekkoon ñun damaa nekkoon ak am mbooloo siis lañu woon juróom benn léegi mushrikuuna eh, ñëw mooy waa Quraysh <laughs> bokkaalekat yi naan yonent bay saa saa utrud haula la yattari'una alayna eh, dàqal ñi waay eh, du ñëw di jéem a am ak ak ak ñeme parce que dañoo jàpp ne bon boo gisee yenn kii mystère yu bari yuy am kilifa yu bari lool lañ xam kilifa yoo xam ne matuñ lañ doon xam nañ ne bés bu taalibe yi wala boog ña ñuy ña ñuy ña ñuy tuur lëndëm bu ñu jaxasoog ñoom leen ñu xam ne ñii nii ndekete yoo lii mirage kese la woon liñ doon jàpp ne ñi ñoo kawe ñooy nàngam ak nàngam nga ñëw fekke seen waxtaan yi waxtaanu ah waxtaani picc kese la ñuy waxtaane ba pare nga gis ne mais de toute façon ils sont pas impressionnants comme nit ñuy koy wane bu dara xewee ñu tëll def benn groupe sol ay yére yu garaaw yor micro yi ji jël décision yi nga naan euh, gaa yi de mais boo nekkee ñoom nii ba duggante ñoom xam ne moom nii sa waay la waaj a waxoon keroog il n'est pas plus impressionnant que <laughs> votre voisin de palier <laughs> fekk waay benn <laughs> avocat la keroog da ngaa koy dégg keroog bi semaine bii nii. gars yi di ko laaj naan ko euh, free France quoi mu naan moom bi mu nee jeune ay 2008 yooyu euh, dafa demoon États-Unis fekk fa bon xaw ma campagne électorale xaw ma daje na fa ak euh, président Obama ak yooyu léegi waaye de journaliste ndaw si di ko laaj naan ko comment ça s'est passé mu naan bon <laughs> de toute façon li ñu échangé bariwul damaa présenté wu ak yooyu après mu nuyu ma reetaan ak yooyu. mu naan mais il n'est pas aussi impressionnant que votre voisin de palier ah <laughs> naan bon bu kenn jàpp ne fii mu ne moom daa nekkoon koo xamante ne nii yow gis nga ki nga dëkkal sa sa sa sa bi ngay boo ubbee sa néeg bi ngay gis sa wet loolu da waxi waxi nasaraan parce Sénégal xam nga loolu lu dul ñuy louer Euh, mooy voisin de palier loolu waa général wolof bi du xam loolu parce que voisin de palier mooy koo xam ne yéen fi ngeen nekk yéen ñëpp da ngeen louer boo appartement la ay appartement yow boo ubbee sa appartement nag keneen ku louer ci wet gi voilà moom <laughs> nga gars yi ay kër lañ jëlaat mu ne mais gis nga sa mbokk moom ngay dajeel Obama ginu ko impressionnant léegi nag waa Makka ñii loolu lañ xamoon mooy gis nga booy dugganteeg ñenn ñi. ñu lay ngandal ak li woy kii léegi seeni ay ay de cartes kese waaw léegi nag ñoom loolu lañ xam bëggoon a garder xëyba googu ñuy am da ndax loolu lañ jàpp mooy boo gëmul yàlla jàpp nga ne sa xëyba mooy ci dóor yu mel noonu ko mais boo xamee yàlla gëm yàlla déedéet mbir mi mooy yow jaxasoog nit ñi loolu sax mooy li lay neex parce que ci nga leen di man a xamale ñoom ñu xamal la tamit gisay défaut yow it nga ko ciy gise à travers ñoom waaw ak jëflante gi ngay jëflanteeg ñoom nga mën a corriger lu bari ci sa bopp waaw boo amee loo leen laay biir biir la bu ñu amee lu ñu la laay biir laay biir mais nag ki nga xam ne loolu la mooy day fexe tout le temps créer ab benn distance comme li euh, kaafir bu mag bi waa ji xamul dara ji Machiavel doon wax voilà euh, bi ci livre bu ndaw boobu le prince mu ne buñ da buñ ma laajee ne ma est njiit bi dañ koo war a tiit dañ koo war a bëgg wala dañ koo bëgg ragal dañ koo war a ragal mu ne nañu ko ragal waaw loolu du diine l'islam waaw waaw moom <laughs> du diiney l'islam yow koo xamante ne <laughs> diiney l'islam moom mooy mahabba waaw diiney mahabba waaw dii di cofeel moo tax ñu nekk fi ñu ne waaw te man laa yar yarham laa yurham loolu gisoon nañ ko ku dul yërëme kenn du la yërëm waaw te ci yërmande ak ak ak ak miséricorde booy am envers nit ñi ci noonu nga leen di mën a jiitee waaye du ay yor kii di fëgg ka dóor de façon da yàq da benn jamono la rek waaw benn jamono la mais mais mais du continuer voilà parce que tu peux terroriser une partie du peuple un un un temps waaw mais tu ne peux pas les terroriser tout le temps voilà bés dina ñëw ñu daal di lay teg fële waaw et qui waa euh, waa yow ku fi nguuru ci ci épée périra par l'épée sa waay def ku nekk ku yëngu rek nga ngàdd tëj dóor dugal fii emprisonné def noonu voilà ñeen nañ sax dee bàyyil ba nga xam boo moytu yow itam noonu ngay deewe dañuy jékki benn waaye lay ngadd nga xalangu ji fële laa wax waaw coup d'état la la nga dee voilà loolu la ñu yóbbu la ci kaso yi ngay pourrir foofu am fa ay façon feebar yoo xamul woon parce que comme que ci lu nooy ca sa nga mas a xam nga dem fa def nga yëg ña nga xam ne ñoonu nga leen defoon ñoom masuñu woon a xam yu bon yooyu nga dugal leen fa ñu faatu fa jële fa ay met ay ay ay metti yow itam ñu def la fa quelques jours après nga ne yër rek da doon jógi ñu koy gis di ko wane ci plage yi daw ànd ak garde corps yi léegi bañ ko tëjee la commencé am AVC am ay feebar yi kenn xamul waaw nga xam ne mënatu la sax dox dañ koy yëkkatee kat puus voilà wal iyaazu billah loolu lépp nag yu yées la kon mooy gaa yi waa Quraysh loolu lañ xam <laughs> waaw comme que seen autorité teguwut ci dara lu doon nappaateeg jaay dooleeg li nga xamante ne ak naxaateeg ak neen moo tax bëgguñu nit ñi surtout ñi nga xamante ne nii gëmuñu leen gëmuñu seen seen xërëm yi ñu gëm waaw loolu mooy sa contexte la booy nekk ak ñoom day gën a moom <laughs> waaw <laughs> moo tax boo seetloo sa ay sëriñu caaxaankat yi luñ bëgg a nekk ak bu yeewu non non non non yu réer yi kese lañuy yi mel ni ñoom yi nga xam ne ñoom daal nañ leen napp euh, napp waaw napp nañ leen tiital nañ leen ak ustaas yi ànd ak ñoom di leen gëmloo ne bu ngeen fi bàyyee ñii alku façon yooyu kese la ñuy toog ñu gëm leen <laughs> ñoom kese la ñuy toogal mais bu ñu fi toogee ñi nga xam ne yeewu nañ te am xam-xam te kii non loolu du baax ci seen affaire partout daanaka comme que ci wax dëli lañ dëkk lépp lu ñu wax toñaange la te waaye ñoom day jàpp ne waa man nag moom bu fi waxee yenn yi man je suis obligé yenn yi ma leeral ko wala rek ma bañ fi di toog mooy lool lool loolu la xam moo tax saa yu ndaje yi gars dañuy def ay tournée en Europe mais am na foo xam ne du ñu fa nangoo dem waaw am na gox yoo xam ne wala bu ba fay dem. il faut ñu rassurer wu ne ñoom diw moom bu ñu bu ñu bokk ci ndaje bi quoi parce que ñoom bu ñu fi bokkee ba pare bu ñu leen tudde ñoom ay xawaarij lañ ay contestataires lañu ci kër géej yooyu alors que <laughs> waaw jël terme yu yées dinañ ko tudde fekk ñoom dañoo xam ne xew xam nañ ne gars yi borom bi jox na leen lumière waaw waaw bëy sax sawaay boo ko jàppee di ko ndax bu yeewoo bala sax waaw léegi gars dañoo yeewu. mbir mi jaratul nga nekk fi di di di même ràngeen di ray nit ñi sama maam sama maam kese te newoo tous ci li sama maam nee woon ba pare bëgg nit ñi continuer ah ci nax googu ginnaaw bi seeni bët ubbeekoo te leer man moo tax du ñu mën a toog ak ñoom dañuy bëgg ñoom dañ leen di dàq waaw <laughs> du ñu bokk ak ñoom jotaay de sinon incident mooy xew waaw. ak keneen waxi tajaaji am ñu jóg ne ah non c'est que nag sëriñ bi loolu wala boog bon bu ñu waxul sëriñ bi sax ne boo am na wax joo xam ne moom loolu ci boppam alxuraan ci boppam a ko weddi. léegi bu ko defee nag ndaje ma <laughs> problème am te ñoom xam nañu classe yooyu ñoom bu ñu ko bëgg quoi boobaa dañ naan kenn ñu ñemeloo suñu ñenn ñi nga xam ne jot nañ leen a embrigadé kañ lañ a nax ah ah ñu commencé ñenn ci ñoom di yeewu naan ah, ah, ci liñ def waaye tamit li ñu wax euh, est-ce que neex naa dindi <laughs> ah wax diine lañ ne alhamdulilah waa ji alxuraan la wax de. <laughs> man bu waxoon ay waxi boppam sax ñu man koo contesté mais ñun tontu ko tontu lii de tontu doole kese lañ ko jaay kooku bu demee <laughs> dina xalaataat bu baax boo ko borom bi na ree jinde mu génn ci loolu nag la ñuy bañ noo tax ku faaru Quraysh yi <laughs> yooyu ay technique la <laughs> yoo xamante ne il faut nga nandu ko toog yow xamal li nga xam nga toog quoi waaw waaw waaja waxoon ne moo c'est ku faar yi benn affaire la gis nga ba fi Firawna daal di daal di daal daal di daal di expérimenter <laughs> maw maw'idukum yawm az-zina wa an yuhshara an-nasu duha ba mu ko expérimenter ba léegi confrontation ànd ak ak Seydina Musa alayhi salam bésub indépendance bésub feet ba bésub taar ba nga xam ne bëccëg yoor yoor ñépp la jant bi ne fang nit ñi bari Firawna indi ay ay ay ay ay ay ay jabaram ay jabarkatam ba pare ñu daal di leen gañe waaye wane seen neen ngiñ nekkoon bëccëgu ndar tàmb ci bëtu ñëpp <laughs> ba na ci boppam saay am ne fii gañe nañ ko fa ghulibu hunaalika wanqalabu saghiriin ñu gañe leen foofu la ñu daal di dëpp nekk ñu sawta tuuti ba mu ko expérimenté ba léegi kuffaar yi après léegi del fait ñu nangu mukk confrontation ak koo xam ne xam nañ ne xam-xamam leer léeg-léeg nag ñu confronté wu dañuy tàmm ci ñi nga xam ne ñoo jéem a wax diine wala ñoo jéem a kii ñoo xam ne xam nañ ne ñii moom seeni maillon ay maillon faible lañ man nañu am yéeney defar waaye amuñu xam-xam bi ñu mel noonu la tànn bu ko defee nag euh, euh, xool ay point yi nga xam ne xamu ñëw nag tukk ngir wan lu peuple ak askan wi ña leen di les téléspectateurs que ni gars yi ci xamuñu dara quoi mais ka nga xam ne moo ci xam dëgg-dëgg ñu xam ne yii sa jant njolloor la laa wax gars yi bi ñu ko jege. dañ koy stigmatiser no sa waay il n'est pas moom ay waxam il n'est pas invitable kenn waru ko invité ci plateau parce que moom day génn gaam il ne il ne respecte pas les droits de l'homme kon nag kooku man man wàcce du ma wàcc sama bopp euh, di di waxtaan ak ku mel noonu nga xamante ni respecte pas le droit des femmes des enfants des minorités ci nangam loolu la ñuy wax loolu la ñuy wax après teg ko fee ngir lan loolu lépp nag <laughs> ay ay ay ay ay ay poudre xaw ma lan aux yeux kese la <laughs> waaw <laughs> ngir tuur lëndëm ñi nga xam ne ñoom ñeegi nag ñi innocent ñëpp xamuñ li xew jàpp ne ah lii wa tax quoi alors que du loolu de mooy dañoo xam ne bés bu dajeek moom ci paraatu tey mu rajaxe leen guddi ndar euh, bëccëgu ndar kàpp <laughs> waaw léegi moo tax du ñu bëgg daje moo tax gaa yi nag ay caaxaankat lañ mais te te dañuy sape quoi mooy xam nañ ne yonent bi sallallahu saa wasallam dëgg kese lañ fa mën a am. ñoom waa Quraysh waaye comme que am na ñu ko gëm te ñu ko jot a gëm ñu bari ci euh, du'afa yi lañ ah ñoom nag ñu bëgg euh, buñ ñëwee ni ñu mel seen taq gi ñu mel ci kéefër buñ ñëwee di tooga yonent bay saa sam yonent bay saa sam nangul leen lool mooy discrimination gi ñu nekk nga xam ne ñoom rek ay nekk waaw seen ndaje yi ñoom kese lañ xamaluñ peuple bi dara boo seetloo dirigeant yu mel nii yu bari nii lañ mel seenu kast la ñuy nekk ñoom kese ñoom ñooy daje ñooy waxtaan ñooy kii bés bu ñu demee ci peuple bi dañoo soxla seeni voix waaw waa Quraysh ñii noonu lañ doon def bés bi yonent bay saa saam di woote yooyu ñu bëgg kii ñu ëmmati waa dëkk bi woo leen waaw waaw nan leen laa tasma'u li hadha al-qur'ani walghaw fiihi loolu sëñ daam siise loolu niruwul ak seen politiciens yi <laughs> la tasma'u way bu leen déglu li hada alqur'aan yi alqur'aan yi bu leen ko déglu bu leen ko way nopp walxaw fiihi dee leen ci eh, di polémique dee leen ci wax ay laxu ci wet yi ka xam ne kenn du ko déglu la'allakum bu ko defee taghlibuuna vous allez gagner la guerre wala la la bataille wala plus la guerre loolu lañ lay wax lu tax mooy ñoom ñooy décider mais bu bu affaire bi naree ñàng ñu ëppate peuple bi bëgg leen wan ne lii nii ah menace la contre la la république contre la nangam ak ñoom pour nangam ak nangam ñoom ci seen bopp la nekk menace ci ñoom waaw <laughs> léegi ñoom dañuy fexe seeni menace yi bopp ñu épouser ko peuple bi yépp ne yéen peuple bi lii mooy seen menace waaw mais la xam ne mooy problème peuple bi dëgg-dëgg ci manque de logement mënuñoo xëy mënuñoo kii loolu tuuti lañ ciy def. lañ ciy def bokkul ak la ñuy def kilo lële énergie bi ñu ciy def bokkul ak énergie bi ñuy def ci seen ñoom bu dee ñoom la ñuy menacer waaw <laughs> waa Quraysh rek c'était pour diviser pour mieux régner waaw ñëw ci yeneen ci ba lay saaf naan ko dàqal ñi waaw dàqal ñi utul daaw la laaj tëriw naa la waaw dàqal ñi <laughs> nan la yeneen ci ba lay di woowe ay nit woo leen ñoom ñëpp waa Quraysh ñi ci gëm-gëm yéen gëmu ngeen ngeen ñëw ne ko dàqal ñi jot a gëm loolu xel la. <laughs> <laughs> mooy waxuñu ko defuñu ko ngir bu leen dàqee ñu gëm a non ñoom wax nañ li tax laa yajtari'una alayna bu ko defee duñ ñeme ci suñu kaw ñun kilifa yi waaw mu ne wa dañ ciy wane eh, ngëneelu ñii nga xam ne ñooñu njëkk ci l'islam waaw mooy way néew doole ñi ah, ñoom Seydina Sa'd bu nee ne koo xamante ne ni eh, xamawuñu ko woon Euh, euh, alal xamawuñ ko woon ci yi nga xam ne ñu kawee ñii ak ñu mel noonu ay ñoom Seydina Jaafar ibn Talib même bu dee bàyyam mooy Abu Talib waaye dañoo ñàkkoon ñoom Seydina ibn Mas'ud hein waaw ibn Ghafil ibn Habib waaye ñoom Seydina Bilal ibn Rabah waaw mawla Abu Bakr radiyallahu anhum seen gëneel mu ne ak ñaari góor yoo xam ne nekkuma di leen tudd nekkuma di leen tudd nag soit mooy dalee na bañ a tudd noonu pour ay raison yoo xam ne moo tax tudd leen voilà loolu lay doon mu ne fa waqan léegi nag bi waa Quraysh daal di proposer loolu yeneen tubaab yi saa saam après mu rot ci euh, bopp yeneen tubaab yi saa saam masha Allah li soob yàlla an yaqa fa haddatha bu waxtaan nafsuhu boppam loolu dañ koy gis nit ki. taalibe bi daa war am njort gu rafet ci sëriñ bi wala ki nga xam ne mooy bu duna wala lii la bëggoon a xalaat moom waxul ne lii la bëggoon a xalaat ne mu rot ci xelam lii li neex yàlla gis nga ay voilà gars dañ koo wax moom il voulait nous chasser ak nous chasser ak yu mel non yooyu yaa ko wax ah waaw <laughs> ah, moom mu ne fa waxaa ah, lool lool li neex yàlla ci mu rot ci moom voilà gis nga prudence ci ay wax ak loo xamante ne leeru la nga bañ cee nekk di attardé woo ko hasardé nee na nag bi daal wàcc lii hmm? mooy nekkul yonent bi alayhi salaatu am na ci lenn ci borom xam-xam yi rahmatullah ñu naan li doon li ma doon xalaat mooy de toute façon ñii jot nañoo gëm ba pare mooy ñii ñu naan ma ma dàqale ñoom seen ngëm yàlla dëgër na waaw est-ce doon xalaat est-ce bu leen jëlee fii léegi ñii ñëw ñooñu bu ñu duggee ci l'islam mooy kilifa Quraysh yi ñoom ñu bari ñii dugg ci ginnaaw. mais wallahu taala la du loolu fen waaw parce que yonent bale saa saa moo la gën a xam ne gaa yi nii lu ne expérimenté na koog ñoom waaw waa Quraysh ñii lu ne expérimenté na koog ñoom te taxul ñu gëm tus waaw borom bi nag moo ko digal mu woo leen ni mu defe ko ni ñu leen ko wax waaw waa Quraysh nag ñëw di sape son travail li nga xam ne mooy mission di ko jaare ci seen yi caaxaan yi nga xam ne moom lañu nekk waaw léegi yonent bi alayhi salaam suñu boroom wàcce lii wala tatrul yi ne gis nga lii la waa Quraysh wax bu ko def alladina ñi nga xam ne yad'una rabbahum dañuy dagaan di jaamu seen boroom dong bil ghadati wal ashi waaw ñooñu moom bu leen daq waaw waxi kuffaaru Quraysh yii bu ko def waaw wara loolu lu am am solo la waaw bu la kenn xeebloo mbooloo ma nga àndal bi nga xam ne bi ngay teg say naal say projet bëgg li nga bëgg teg fi daara def fi xamante ne day yee nit ñi ña la ci jàppale woon démb bu ñu bees ñëw bëgg nga jële leen fi waaw les transhumants yi nga xamante ne nii ñoom du ñu liggéey dara fu tooy ñu dal rek mudabdabina bayna dalik la ila haula wala ila haula yoraale foofu xaw faa yore jikkoy naafiq même bu dul ñu ay naafiq lañ waaw bokkuñu ci ñii bokkuñ ci ñee ay weñ lañ rek fu tooy la ñuy dal lañuy ñuy daj waaw loolu moom yu yéesa lees la yéesa yéesa yées loolu lañ mel nga xamante ne nii amuñu benn ay katkatar lañu fa ñu jaar couleur ba ñu yor moom la ñu yor walla iyaazu billaah loolu nag du lu rafet waaw loolu du lu rafet de waaw léegi rek bi nga xamante ne nii nag noonu la deme <laughs> suñu boroom nag eh, eh, eh, ñu mel noonu bu ñëwee di wax naan jële fi ñii loolu bu leen faale waaw bu ñu manee nañ ñëw li fi nekk ñu ànd ci ñépp mooy loolu di wane ngëneelu yonent baay saasaam suñu boroom fii di ko wax ay ñeewant ak nekk gi nga xam ne moom nga war a nekk ñi nga xam ne ñooy way ñàkk ñii waaw waaw di leen ñeewant malgré li leen gaay di wax ci lu ñaaw ak liñ la bëgg wan ne ñoom yi wax ah, duñu dara quoi nga muñ sa bopp ci ñoom ànd ak ñoom tey rafetal jëme ci ñoom di amul ñeewante tey wàcc sa bopp ni ñoom diine ju du diine caste waaw l'islam xamul caste de waaw xamul caste waaw ñii la voilà ñoom rek ñoo war a nekk léegi ñële ñoo war a nekk waaw loolu gisoon nañ bi ñuy gis sax dinañ gis ci fii nii hadith sayna Abu Hurayra bi mu doon wax te waxoon nañ ko bi ñuy wax affaire walima al ijabatu da'wa est bu que la woowee euh, ci xaqul muslim ala al muslim sit ak beneen bi xams que buñ la woowee na wuyu ñi ne xam ne li ëpp dañ ne euh, loolu euh, ciit lay wax gisoon nañ yi nga xam ne mooy li yées ci ñamu ciit yi nga xam ne dañ ciy woo dañuy trier di sélectionner di tànn ñan lañ fay woo mooy ñi am kattan ñi boroom doole yeeg ñu riche yi léegi nag ñu ñàkk ñi même bu dee sax ci seen njaboot lañ bokk ak ñoom ñu teg leen fële wala ñi nga xam ne mënoon nañ leen invité kenn du leen invité mooy l'islam mu ne loolu mooy li gën a yées ci ñamu li nga xam ne mooy ak kii lu dox ndax sélection bu yées boobu nga xamante ne nii moom la ñuy def kon loolu nag lu ama am am am solo la waaw lu ama am loolu du l'islam waaw waaw gis nga l'islam la. waaw amul ne waaye borom alal lañu kon nag ñoom dañoo war a am wala boroomi daraja lañ am nañ ci diine ji ñoom daa il suffit ñu nekk doomu diw am nañ ci diine ji lu keneen amul loolu amul waaw man lam yusma man batta bihi amalu amalu lam yusra bihi nasabu gisoon nañ ko anent ma lay saa nee na ku say jëf gaayawul ci lopp yéexe bokk ci jëf lu baax sa askan wa nga bokk du la ci du la ci gaawee waaw kon nag mu ngi noonu waaw ngërëmu yàlla say jëf yóbbuwula ci sa askan rek parce que man diwéy sa maam kese yaa tàbbi eh, yaa tàbbi yow yaa nekk pay amul waaw moo tax képp ku la fi bëgg gëm ñoom njabootu eh, diw daal mu sell sell jamono bi nekk ci kaw suuf ñooy ñi gën ci kaw suuf amul c'est pas vrai ça c'est pas vrai loolu kon ñu ne kon surtout yonent bi sallallahu alayhi ñooy gën ci jamono ju nekk jeex na te loolu ci boppam demewul loolu <laughs> loolu ci boppam amul yow nan nga may waxee naan ma yow looloo am ci yow amul <laughs> waaw moom daal ku nekk xalifa fenn rek tout le temps moom moo gën ci kaw suuf du loolu <laughs> non c'est que politique c'est que administratif kese la loolu kese la man na nag dàqantewul mu ànd ak bi nga xam ne mooy xalifa ci wàllu ak mbaax mais en général ñoom ñu ngi koy wax sax ñooñu ñooñu dañoo ñooñu dañoo mën a nekk taalibe matuñu nekk taalibe waaw parce que seeni wax bu ñu waxee kese nga dégg li wax mais da nga naan jëye ju mag ñi nan la ko nit mën a waxe lu dul lu wanewul lu dul ignorance am ak ñàkk xam daram waxu ci l'islam dara dara dara bee sax xamu ko ba ci nekk kilifa ñu naan mooy xalifa kon nan la nekk xalifa waaw xalifa mën a nekk xalifa boo xam ne c'est administratif moo mag ci kër gi après mu nekk xalifa loolu garawul mais xalifa ci cellete fii nii loolu moom xam ngeen ne demewul noonu <laughs> voilà kon nag mu ngi noonu l'islam amul loolu ah waaw borom bubb yu kawe yi borom sant yu kawe yi tout le temps daal ñoom moom baax bi ñoom kese ñoo war a nekk diiney kast du diiney l'islam waaw loolu it ah, yii yëpp ay ngëneel la yoo xam ne yu ñii am dañ ciy gis ngëneelu ñii tamit mu tudd ñoom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas Seydina Ibn Mas'ud ñaa góor gële ci Hudayl ak Bilaal ibn Rabaah ak mooy daal ñi nga xam ne ñoo ñi as-saabiquuna al-awwaluun waaw waaw min al-muhaajiriin wal ansaar ñooñu seen gëneel gi nga xam ne ku bokkut ci ñoom borom bi def nañu raw la jeex na ndax loolu mooy gëneelu yàlla kon nag suñu lëkkaale ak buntu baa ngoog waaw yeneen tubaab saa saa suñu boroom ne ko bul def li nga xam ne façon yu mel nii yow tamit jullit bi foo man di nekk bul def lépp woo xam ne duy ñëw ngir sate ngir yàq seenu bennoo naan ñii dañoo ñàkk ñii wala boog euh, nekk ba ay àndandoo yoo xam ne ngeen après ngeen def ak kuréel ci biir kuréel gi loolu du yëfi jullit waaw nga xam ne après seen biir daal ngeen ut seen seen seen euh, loo xam ne ñépp ko bokk ngeen créer ay courant ci biir yoo xam ne euh, ñi am daal. voilà ñoom non c'est sont nag quand même ci biir mbooloo mi di waxtaani ba pare foog après yéen a war a affaire yi ci ko ñeneen ñi parce que yéenay les <laughs> loolu du yëfi l'islam déedéet loolu du yëfi l'islam ba pare nag ñëw nag ne moo finalement mel ni eh, la la gaa yi defoon rek. <laughs> ca saxiifa ba ba ñuy yàq saxiifa ba waa Quraysh defoon ngir adi embargo yonent bari saa saa ak waa Banu Hashim ak ñi gëmoon <laughs> bi ñoom euh, Zam'a tëbee fee kii wax fii kii wax fii <laughs> ku nekk ne man ànduma ci bu kenn day wax fii ci mbooloom ci waa fii waa Quraysh ñekki euh, al Mut'im wax fële ñeneen wax fii gaa yi xam ne Abu Jahl xam ne c'est fini quoi kilifa yii yëpp lii moom du fii kese lañ ko wax mu ne hada amrun dubbira bi layl <laughs> laayna Abu Jahl noonu la ma ne woon wax araab yu rafet ta neex ne hada amru mbir la boo xam ne dubbira bi lay guddi lañ ko togge bam ñor daal di koy yàq ci bëccëg gi fii waaye du léegi lañ ko wax waaw ba gars yi daal di xotti saxiifa ba euh, euh, nga xam ne bu hmm, tooñaane nga bañ defoon te Kaaba ga ne dañuy embargo waat loolu ñoom ñu def lu mel noonu nag ñëw destitué yëpp chamboulé lépp ngir lan teg fi ñoom seen façon vision bi ñu am ñoom ñoom ñooñee caste boobu nga xam ne nee nañ ce sont les castes ci biir mbooloo mi loolu du yoon waaw bu ngeen amee kii wax leen ko ci biir ñépp ne ñun lii mooy suñu xalaat nañ ko waxtaane bu dee jàpp ngeen ne loolu jub na waaw ku nekk wax ci xalaatam mais ñëw daal di def benn révolution de palais ah <laughs> <laughs> loolu du lu mbiri l'islam déedéet dañ koy waxtaane ndax ñoom wa amruhum na baynahum waaw ñii bu dee yéeféri la wax yu jóge ne mais ñi ci biir noonu tamit lañ war a def mooy ñi nga xam ne way ñàkk lañ ñuy mën a euh, supporter leen te tamit di am yërmande ci ñoom ak ñi nga xamante ne di rafetal jëme ci ñoom tey wàcc sa bopp ngir euh, ngir yàlla jëme ci ñoom tamit waaw bañ leen a loo ne walla yéen bokkuñu classe waru ñoo nekk di di bokk nekk déedéet loolu lépp yëpp rëy rëy lu yoo xamante nii